baabu sawmi yawmi arafa buntu woor bésub arafa mu ne xaddatana ali ibn abdillah qaala xaddatana sufyaan an zuhri qaala xaddatana saalimun annahu qaal sami'tu umayran mawla ummil fadli mu ne shakka nnaas annaha qaalat shakka nnaasu yawma arafa fi sawmi nnabi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'athtu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sharabin fa shariba voilà bunt bi al imaam al Buxaari def sawmu yawmu arafa woor bésu arafa mu ne haddathana nettali lañu Ali ibn Abdillah ibn al-Madini qaala mu ne haddathana Sufyaan ibnu Uyayna an az-Zuhri mu jële ci az-Zuhri nañu Saalimun de Saalim qaala mu ne sami'tu Umayran mawla Umm al Umm al Umm al-Fadl moo noon mu ne mu ne Umm al-Fadl shakka naas nit ñi dañoo sikki sàkka yawma arafa bésub arafa fii sawmi nabi yonent mi alayhi salaatu salaam est-ce que dafa woor wala wooru waaw nit ñi la si gi sàkk mais yonent mi alayhi salaatu salaam dafa woor tey wala wooru nee na bi lool xewee ni ma def ma yónni ko waaw ma daal di koy yónnee fa ba fa ba'astu ila an-nabi bi sharabin fa shariba ma yónnee ko loo xam ne lu mu naan mu daal di sharab loo xam ne am lu ñuy naan la mu daal di koy naan waaw <coughs> mu ngi noonu kon nag loolu affaire baa ngoog ah. am na ci beneen riwaay bi nga xam ne al ala daabati ba léegi al imaam al buxaari buntu taxaw ala daaba ci kaw waay bi arafa arafa <coughs> mu ne xaddatana abdullah ibn maslama alqanabi an malikin mu jële ci malik an abi nadr an umayr mawla abdullah ibn abbas an ummi al fadl bint jële ca Ummul Fadl bint al-Haaris mbir mi jële nañ ko tamit ci yaay Maymunatu voilà ah bint al-Haaris mu ne an Ummul Fadl ñu jële ci yaay Sayyidatu Ummul Fadl yaay Mawlaana Ibn Abbaas anna naasan ka ay nit ixtalafu dañoo wuute woon indaha fa moom yawma arafa bésub arafa fii sawmi nabi ñuy nat ñu naan nii yonent bi alei saa dafa wóoram déet fa qaala ba'duhum ñenn ñi naan huwa saa'im si dafa woor kay wa ñeneen ñi ne non non non laysa bi saa'im woorul de nee na fa arsaltu ilayhi bi qad bi qadahin min labanin <coughs> waaw ma yónni ko benn euh, euh, récipient boo xam ne mbool soo xam ne daa def euh, meew soow wa huwa waaqifun ala ba'irihi fa shariba fekk mu ngi taxaw ci kaw war waayam fa shariba mu daldi taxaw moom mu daldi koy naan moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà kon mu ngi noonu kon lii mooy wane ne kon <clears throat> ki nga xam ne dëgg la loolu mooy ngëneel googu noonu mooy mooy pour ki nga xam ne nekkul arafa li moom na ko woor waaye ki nekk arafa moom li gën ci moom mooy na dog ndax yonent ma alayhi salaam moom mi ñu xamal ngëneel googu bésu Arafa moo tax nit ñi doon sikki sàkk ak ah comme que moo ñu xamaloon lee dafa mel dafa wor ñu gis ko dogul ndax ci la nit ki gën a amee ngir mën a jaamu yàlla xanaa xamoo ne julli li tax <coughs> boroom xam-xam yi dañ naan bokk na ci sagesse yi nekk ñu teel a julli tis tàkkusaan boole ko ak tisbaar mooy ngir mën a baril ñaan yi ak at tadarru ila Allah ci côté boobu nga xam ne ñaan kese ngay consacrer affaire yi waaw gina dëgër ngir mën a taxaw ah, ah, di ci di jëm ci sa boroom di ko ñaan kon nag nit ki <coughs> mooy loolu moo gën ci ki nga xamante ne moom mooy ki nekk Arafat mooy mu bañ a nekk koo xam ne dafa woor ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la def <clears throat> te moo <clears throat> eh, ki nga xamante ne nii eh, Seydina Mawlana Ibn Umar comme ne xadiis bi ne ci sunanu al imaamu na ko noon Ahmad ibn Hanbal solo na ko ak al imaamu rahmatullahi alayhi Mawlana Ibn Umar dañ ko laat radiyallahu anhu ci woor bésu Arafa nekk Arafa di woor Arafa mu ne xajajtu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam falam yasum wa ma abi bakrin falam yasum wa ma umar falam yasum wa ma uthman falam yasum wa ana la asumu wala amuru bi sawmihi wala anha an <laughs> mawlana ibn umar radiyallahu anhu dañ koo laaj ci woor bésu ko arafa fekk nga nekk arafaat arafaat di woor foofule mu ne man mii de aj naa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam falam yasumhu ta woorul bésum arafa wa maa abi bakrin woor naa ak seydina abu bakr radi mooy aj naa ànd ak seydina abu bakr bi ne xalifa radiyallahu anhu falam yasumhu woorul bésum arafa bi de wa maa umar woor naa ànd naa aji ak sama baay di seydina umar ibn al-xattaab falam yasumhu moomit woorul de wa maa Usmaan waaye it aji na ak Seydina Usmaan bunu Affaan radiyallahu anhu wa ardaa fa lam yasumhu moom it wooru ko wa ana comme <coughs> ba ma waxee lii lépp nag yow mi ma laaj wa ana man nag laa asumuhu man itam duma ko woor ko yonent mi alayhi salaatu salaam wooru ko <coughs> Seydina Abu Bakar wooru ko <coughs> Seydina Omar wooru ko Seydina Usmaan wooru ko man kon duma ko woor waaye wala amuru bi sawmihi wala ana an du ma digal kenn nag ne ko woor ko <coughs> tamit du ko tere waaye loolu mooy li ay li gën a dëgër lii nii mooy lan mooy li gën nag ci ku woor mooy dañ la ne gënul waxuñ lan def nga bàkkaar de non def nga bàkkaar ak waa ji nooy non gënul parce que li yonent bi alayhi salaam alxayru fi ma fa'ala rasul alxayru kullu alxayri fi fi'alihi wa sharri fa kullu sharri fi xilaafihi ak yiiw gépp yiiw mu ngi ci jëfi yonent bi alayhi salaam ak yées nag lu yées gépp yées mooy lu wuteek jëfam voilà moo tax loolu <coughs> mooy ku taxaw Arafa li gën mooy bu ko def sinon ñi ne feneen nag comme ñi nga xam ne ajuñu même bu dee màkk nga ne te ajoo yow wooral waaw même bu dee arafa nga ne mooy foofu nga dëkk ci arafa daa am ñu fa dëkk yow nga dëkk foofu mais wooroo mais aji woo bokkoo ci gaa yi mooy yow wooral ah <laughs> voilà mais ka taxaw ñëw aj si kooko yee la ñuy wax loolu mooy li nga xam ne moo gën